wa li tariqatil faa'izina raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, ñu ngi ñëw ci eh, ba tey ñu ngi ñëw ci fukkeelu jotaayu kon maam ci jeexitalu eh, nuuniya te mooy riyu Zam'aan fi mawlidi sayyidi bani Adnaan sallallahu alayhi wa sallam bu mawlaana Cheikh Seydi Al Hadji Malick Sy ibn Usmaan alayhima rahmatu wa Euh, ci suñu jotaay bi weesu euh, gisoon nañ ci abiyaat yi nga xamante ne daf ci dugg ci wàllu xare yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam def ak li nga xamante ne moom moo aju ci alquran maanaam li nga xam ne noonu la lëkkale xare yi ak alquran maanaam comme si que ni day lëkkale ne xeex yi ñaari anam la maanaam dafa am xeex ci gi euh, nga xamante ne moom moo aju ci lépp loo xam ne dafa matériel ci biti ak xeex bi nga xamante ne mooy xeexu xam-xam ñaari xeex yooyu xeexu xam-xam ci la communication di dugg ci la maanaam xeex yooyu yëpp euh, ñaari xeexu xeex yooyu nag euh, ñoom ñoo ëmb yeneen yi ci des yëpp am na nag benn nit yàlla buy exister jamono ju ne ku ñu tuddee alxawaari maanaam mbooloo moom ñu ngi leen tuddee yi yu na kenn rek lañu doon dañu dañu raar quoi maanaam fi mu toll par bu jëlee plus de sept milliards de personnes yi environ neuf milliards yi dangay gis ne kenn rek moo ci am ku mel noonu kooku bu fi jógee am na keneen ko koy remplacer maanaam te loolu jafi jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam kooku lañu tuddee alxawaari yi jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Zubair ibn Awwam la woon radiyallahu anhu maanaam moom li koy caractériser ci biir nit yàlla yi mooy ne bëri na nitu yàlla yoo xamante ne yàlla da leen a may xeex maanaam de guerre dañ ko am xeex bu baax am ñoo maam nga xamante ne yàlla da leen ubbee ci bunt boobu nga xamante ne ñaare fu ñu dem xeex ji fa rek dañuy dañuy dañuy am conquête dañuy gagner terrain bi dugal fa lislaam am ñoo xamante ne euh, yàlla fi mu leen maye mooy xeex ci xam-xam fu ñu débattre ak yéeféer yi ak caaxaankat yi rek war leen ne leen nekkuñ ci daal lislaam feeñ fa doole yi lislaam yëkkati ko ci ci seeni wax seeni bind ak yu mel noonu mais sauf que kii nii dafa am lu ko yàlla may mooy ne moom ñaar yëpp lay boole ci anam goo xamante ne mënta daje ku mu dajeel bu dee ci xeex yàlla da ko ci may bu dee ci xam-xam yàlla da ko ci may ci anam goo xamante ne du débattre ak kenn ci wàllu diine ji maanaam kee nekk ci caaxaan moom mu nekk ci dëgg lu dul ne dëgg day feeñ ci làmminam maanaam ñaar yëpp lay boole mën a ndox ci anam goo xamante ne day yéemi maanaam day day jéem day nekk côté miracle la jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu moo ko nekkoon moo tax yonent bi sallallahu Zubayr xawaari hadhihi al-umma mooy xawaari yi ñeneen moom bu fi jógee maanaam sa ku fi jógee rek dina am keneen ku taxaw ci maqaamu boobu nekk ko euh, sinon ñeneen ñi ci def dinañ am tamit maanaam dina am ñeneen daa iman ñu ci nekk ñoo xamante ne euh, dinañ incarner ñaar yëpp selon jamono yi day am yu gën a bari ak yu gën a néew selon jamono yi muy wax ne kon gaza xare na al algazawaati xare ya murdiyata di aj toroxal al aadi noon ya wa kulluhum te ñoom ñëpp ala huunin ñu ngi sa toroxtànge wa huuni ak bi biyaa ci xare yooya al abtaalu jàmbaar ya nga xam ne dañu jàmbaare woon bu ñëpp ragaloon leen ci dëkk ba Makka ñëpp ragaloon leen ndax dañoo jàmbaare nee na ci xare yooyu yenent bi doon xare comme ñoom ay Abu Jahl bi nag saxaarun aku tuuti aku doyade aku aku aku aku ndawe maanaam ci lay jékki jékki rek saa yi tekketuñ dara wamaa yughni moo tax wamaa yughnihimu te wóomalu leen aalul quruni seenu taxa yu kawe yi moom forteresse wamaa yughni jariñu leen ad-duru'u mbubb ko yi wala al du caagan guntux yi wamaa lahumu te ñeelu leen dara lu dul ne rek tafal la ah, ah, tafal ah, ak ak ak damb min xusuuri ci seen ngànnaay seen ngànnaay yëpp ak damb waaw waaw maanaam eh, yàlla dafa neenal seen arme xataa seen arme daf ko daal te ngànnaay gi ñu gën di gën a rëy ci ngànnaay nag mooy fit te loolu fit woowu la yàlla la yàlla jël maanaam ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nusirtu bir-ra'bi masirata shahrin yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañ maa dimbalee dafa am lu mu ne ya loo xam ne yàlla dafa ma kaa may te may ko yeneen yonent yu njëkk yi mu daal tàmbale foofu ne nusirtu bir-ra'bi bir-ra'bi masirata shahrin de yàlla dafa maa dimbalee ak tiit tiit tiit fit wu fit wu fit wu rëcc ci doxu weer maanaam mooy képp koo xamante ne da ngaa nar a xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen distance bu dee. doxu maanaam il faut nga dox ba pendant un mois pour yegg fi nga jëm maanaam yéen ñaar seen distance nekk foofu rek yàlla day rocc sa fit maanaam nga commencé tiit te xam nga xeex moom bu fekkente ne sur yi dañ na rek mooy gañe nañ la bëri na ku ndaw di dóor bu mag fekk li ko yóbbee mooy kee da ko ëpp yent bi nag sallallahu alayhi wasallam yàlla dakaa dimbalee loolu maanaam nga xam ne ñiy xeex ak moom yëpp fit yi day yàlla day jëm seen fit moo tax alhamdulilah Ibn xoolee fit wi li tax ñu ne masirata shahrin maanaam doxu weer mu ne parce euh, jamono yenente bi sallallahu ki gënoon a sori ci ay noonam doxu weer lañ amoon seen diggante waaye sinon yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dakaa dimbale loolu ci adduna bi mu ne wala taajab bul jommi bul waaru ci lii ñu jot a wax wa yawmal badri fekk xaalu bisub yawmal badri day jaa u dikk nañ ñoom junuudullaahi ñoom ñuy gàngooru yàlla di armée yàlla bi ñëw nañ min amril ma min amri ci ndigalu al-mu'in kay aji dimbali waate mu yàlla waqat te dëgg-dëgg sami'a dégg na as-sahaaba sahaaba yi qawla jibril waxu sayyidina jibril alayhi salaam naan yaa hayzuma yow hayzum aqdim dëgg ma lan jëmal ca kanam bil muzuni ànd ak gaaw wa dunahu mu te nekkoon na ci seen kaw al amaimu amaama yi muy meetee amaama yi muy kaala yi wëyate ñoom bii bam yu weex lañu woon waqat dëgg-dëgg nasalu wàcc nañ tukki ci asamaan minal xar bi sababu xare ashakuuni bu tàng ba bu tarwa wa aswaatul xuyuuli kàddu yi euh, fas ya ruudu barken ay dënnu yi na lax lañ ku taarul xar bi pëndum xare ba nag usri xeeb na bi roxooni ci euh, lën lëndëmu guddi wa yawmin akbari ay bés yoo xam ne xat dëgg dëgg te sajja te sajjada sujjóot na fii ci moom xamdan ak cant gharabibun ay baaxoñ wa nasrun ak i ciiri fi ala noonu jëfe ko maanaam jëfe nu noonu maanaam ñëw bu euh, ñu daanoo rek maanaam yéefir yi bu ñu daanoo ñoom ñu nekk médd ay médd dégg nga ñoom ñu ñëw di sant yàlla sujjóot ci def maanaam rëdd ci seen kaw noonu te nuun googu nag moom lay ñëwaat ne wa Usmaan sayyidna Usmaan radiyallahu anhu ni nga xam ne noonu la meloon ci xare yi noonu la def ci alquran maanaam ni mu jàmbaaree ci xare yi noonu la jàmbaaree ci alquran moo tax bi alwaahil aadi yi ci alli way noon yi maanaam gis ne xare bi loolu tax xeex moom fokk bu amee élite militaire tamit fokk dafa war a am élite intellectuelle maanaam waruñu maanaam ab dëkk mënta nekk rek di do avancer ci ay jàmbaar kefe maanaam ay xeexkat kefe fokk day avancer tamit ay ci ay moo xam ne xeex xalaat la am moo tax danaan al waaxel aada yi ci alli way noon yi maanaam nga gis ah, bind gi mu doon bind ci alxuraan alli wa googu mu Euh, misaale ko seen digg ginnaaw yi nga xamante ne ay àlluwa lañ tamit ci moom maanaam bu ci cor jaaxee bi anwaanin ci ay euh, ngànnaay ci ay ci ay ay ay ay ay jaaxi maanaam yoo xamante ay guntux lañ doon maanaam rëdd gi muy rëdd ak di tomb yaxut muy rëdd kamis li ni kenn kuy rëdd moom maanaam xam nga noonu boo koy rëdd ni muy def noonu maanaam ñoom buy ci wàll maanaam nii waaw maanaam noonu la doon dóoree tamit walil Hajjaaj ñeel na al Hajjaaj mooy ibnul <coughs> Yuusuf as-Saqafi ci euh, maanaam dafa dig digaloon kon naqul na afin mu bind maanaam ñu defaraat wadduwaali ak Abu Aswad ad-Du'ali moom Seydina Ali moo ko wax ko um fa hada nahw fekk dafa ñu voilà mooy biñ déggee Euh, voilà euh, comme ma sama samaa doomam doomam moo ko wax na daan xool asmaan ma ajmala samaa maanaam loolu li muy la tekk moom mu ne ko am nu juum mu doon lu lu rafetal biddiw yi ma ajmala samaa maanaam lu rafetal biddiw yi lu rafetal asamaan si mu ne ko am weer kii biddiw yi fekk dafa xool doom bi jigéen la xool ko mu ne ko non bëgguma woon wax loolu dama bëggoon a wax ne asamaan si ak rafet loolu kon li mu bëggoon a li mu waroon a wax maa ajuma la sama u la waroon a wax au lieu mu naan sama ah ah bi asamaan see ka rafet boo ko lan moo rafetal lan lan moo taaral asamaan bi mu demee wax ko Seydina Adil karamallahu ni ko nit ñi déggatuñu arab mu ne ko un um fa xaaral naxu toppatool wàllu googu moo tax naxu mooy wàll mooy grammaire toppatool wàllu googu mu dem toppatoo ji ko maanaam moo tax mu ñëwut règle grammaire yi ko bind avant règle grammaire yi nit ñi dañ ko xamoon nii rek naturellement comme ni mu wolof yi rek ni ñu laajte wolof ak règle grammaire yi ak yooyu ni ñu ko xamee naturellement ni moom même bu fekkente ne mu ngi réer parce que léegi tamit wolof yi nit ñi dañ koy laajte nu neex voilà article yi fi leen neex la ñuy dugal ak lu leen ko neex lañ koy defee mais par exemple ñun ni nga xam ne la naturel la ci ñun ñu ko noonu la ñoom arabe itam lañ ci meloon daal ñu bind amuñu woon culture jël règle yeeg yooyu Seydina Ali moom moo wax ne ko def am na nag ñu ne Seydina Omar la radiyallahu anhu bi nga xamante ne boobu la amoon kaw kaw bu ñëwoon ci ci moom ne ko man bàyyi naa yeneen dibi de sallallahu alayhi wa sallam muy ko looy wax bi lu tax mu ne ah damaa gis ne aw a'lamu anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasuulihi mais yàlla deñ na ci bokkaalekat yàlla wi ak ci yeneen tam kon ma ne dañ naa ci yeneen mu ne ko déedéet dañu ni nga ko jàngee du noonu anna allaha a minal mushrikiina wa rasuuluhu maanaam yàlla dañ na ci yéefiri naka noonu yeneen bi dañ na ci yéefiri loolu lay tekk sallallahu alayhi wa après ci loxo Abul Aswad ad-Duwali ah, mu mu toppatoo ko waaw mu ne am mu ne am ko nax ko maanaam dama toppatoo wàllu boobu mu dem toppatoo ci wàllu boobu maanaam moo tax wàllu boobu ñu tudd ko nax grammaire mu ne kon moom naqutul moo rëdd rëdd yi moom moo tomb maanaam xajaaj moo tomblu alquran wa shaklul wird yi maanaam bind maas bi abu al-Aswad ad moo ko wax bil qiraani kon euh, ci euh, tomb yi maanaam ci tomb maanaam mu melale ko tomb gi maanaam buntux yi la melalee tomb yi nga xam ne day jamaat ak ñawu xeet yi ñaw te man loolu mooy buntux mooy ñaw ñaw ñaw gi quoi lu nekk ci catu xeet wala boog lu nekk catu ñaw ñaw euh, jaasi moom la melalee tomb wabil xatiini ak xeec ak jaas yi moom la melalee rëdd yi maanaam maas yi xam ne ah, jaas moom booy kii da ngay def nii di nga gis mu mel ne damma ah, sukun ah, <coughs> kasra <coughs> ci suuf fatxa ci kaw <coughs> maanaam moom la melalee noonu maanaam ngir ne am voilà wax nga rek alquran voilà te te loolu tamit dafa am yeneen xam-xam yu ci aju maanaam dafa bokk ci xam-xamu kii mooy shaklu yi ni ñu mel maanaam par exemple boo xoolee kasra xam nga boo xoolee kasra maanaam dañ koy wax alxafdu alxafdu mooy wàcc kasru mooy damm d'ailleurs mooy tax ñuy wax ne secret wu baa li tax alxuraan tàmbalee bi maanaam kasra te tàmbalewul damma wala sukun wala wala fatxa maanaam mooy yëgal gi mu yëgal war a yëgal nit ñi ne da war a damm boo bëggee yëg ca kaw ku yàlla bëgg ku bëgg yàlla yëkkati ba da ngay wàcce sa bopp xaf du mooy wàcce ci ngay ci la la yàlla yëkkati moo tax nga gis jar xarfu jar boobu maanaam mooy dam kasra saa yoo ko defee yi ci def yëpp dañ ci topp moo tax bis mi miim gi loolu maam bi baa boobu kasara gañ ko kasara mu indi miim gi ñu kasara mu indi rahmaani laahi ñu kasara ko ci suuf fii moo indi rahmaani ñu kasara ko moo indi rahim yi ñu kasara maanaam mooy ne moom ni mu mel moo tax maanaam daa am doole mooy kon wàcce sa bopp rek moo lay may doole inte moo lay may doole baatin maanaam wàcce sa bopp nekk nangoo nekk jaam la maanaam humilité modestie voilà voilà yooyu voilà boo xoolee fatxa ak ubbi la mooy nañu ne nafa mooy lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tàllal la teg tey boo xoolee saar bu mel ne tabbat yadaa tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad boo xoolee eh, tabbat par exemple boo jëlee yadaa yooyu yëpp da ngay dañ koo naxab dañ koo tàllal abii lahabin rek moom moo wàcc maanaam mooy moom ci boppam lépp lépp daa tegu ci kawam moom lépp a tegu ci kawam ndax loxo ndax jëf di bon di mu jëf ni mu mel moo tax maanaam mooy kuy bëgg di tax lalu di tegu ci kaw di wane sa bopp voilà maanaam boo xoolee yooyu noonu sukun mooy lu dal hmm? ak raf mooy yëkkati ko mooy ak damm maanaam yooyu yëpp da ngay gis ne maanaam booy xool rek alxuraan ni muy bindoo sax xataa fi maas yi di nekk rek positionnement wu maas yi ak nañ lañ di maas rek daa am secret bi ci ne benn bu ci nekk daa am secret yu ci nekk euh, loolu ak tamit ni ni ni xaraf bindoo xaraf bu nekk forme bi ci boppam ni xaraf bi mel jëmmi forme xaraf bi rek daa am ay secret moo tax xam nga noonu li mu ubbeeku yaatu tomb bi nekk ci kaw maanaam muy représenter xalimu borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy bind maanaam noonu gi nekk mel ni fi daa ji di ne bi nga gis ne tomb bi di représenter tomb xaraf xalima bi waaw maanaam bu maanaam bu gisee capp noonu nga gis ne lépp ci la nekk moo tax borom bi teg ci ne wal xalami war naa ci xalima bi wa ma yasturuna ak li ñuy bind yëpp nga gis nga xam nga forme nuun la te nu moo tax mu joxe exemple nuun tout le temps ci biir parce que mooy premier xaraf maanaam saar yi tàmbalee xaraf yooyu xaraf xaraful muqatta yi xaraful yi fawaatihul suwar yi saar yi tàmbalee loolu yëpp bi ci njëkk wàcc mooy suuratu Nuun moo ci njëkk wàcc bi ci mujj ba pare am soixante-huit saar soixante-huit euh, hein soixante-huit aaya non mooy numéro 68 plutôt am 52 aaya voilà numéro 68 te 68 mooy faat bi ak xaa bi nekk ci salaatul faatiha nga xamante ne boo ko génnewee li ci diggante bi mooy nekk 548 mooy Ahmad Tijaani xam nga salaatul faatiha 616 mooy allama aadama asmaa kullaha yàlla xamal na man aadama tur yëpp mooy salaatul faatiha looloo salaatul faatiha ñoo tolloo soo génnee saar bi nga xam ne 60 la ak xaar bi nga xam ne 8 la muy wit kon muy nombre saar bële donc di la wax ne la xalima yi ak li ñuy bind yëpp mooy salaatu faatiha ba pare nombre aaya bi nekk 52 mooy xam nga cant bi te moom mooy de lépp lépp tàmbale cant gi yàlla santoon boppam nombre lettres yi ci ne mooy Ahmada Tijaani sirru saad qaaf nuun mooy Ahmad Tijaani moom ci boppam muy secret wu saad bi jëmmi haqqatu muhammadiyya mooy as-suratu muhammadiyya qaaf mooy al-qalbu muhammadi xolu xol bi di secret alxuraan bi ak nuun mooy leer bi secret boobu mooy Ahmada Tijaani mooy nombre nombre lettres yi nekk ci sourate Nun mille deux cent cinquante-huit non cinq cent quarante-huit mooy Ahmad Tijani maanaam boo génnee saat bi ak xaar bi soixante-huit boobu ci six cent seize bi ci ngay amee cinq cent quarante-huit moo moo tax euh, nga gis baaxoon bi xam nga baaxoon day représenter le corps mohammédien gismul euh, mohammad yi baaxoon xam nga baaxoon day ñuul mu am lu weex ci kii maanaam moom ngay gis univers bi mooy corps mohammédien bi univers bi nga gis parties yu bari dafa lëndëm maanaam boo xoolee univers bi nii lëndëm gi moo gën a bari ay parties yu ndaw ngay gis ñu weex parce que le corps maanaam al euh, jismul kulli le corps universel voilà mooy mooy baaxul nasru bi boo xamee maanaam nasru mooy kéwal mooy céeri yi boo xoolee nuun la tàmbale ak say sirru mooy secret wu noonu aigle bi te moom mooy l'esprit muhammadi ar ruhul kulli le euh, l'esprit universel ci biir picc yi xam nga picc yooyu maam Ibrahima doon woo te ñoom ñoo constituer la vie maanaam le secret de la vie le secret de l'existence waaw parce que après am na pitax mooy l'âme universelle ak al al-kulli mooy l'intellect premier l'intellect euh, universel bi nga xamante ne mooy anqaar mooy le le le le phénix phénix bi. mu ne ci la lépp juddoo maanaam ñeenti picc yooyu waaw hmm? maanaam ñee ñoom ñoo jur phénix bi maanaam ah, l'âme universelle mooy la nafsul kulli ak euh, ki ci des al aqlul kulli ñoom kii nu mu tudd déedéet ar ruuxul kulli mooy l'âme universelle l'esprit universel ñoom seen sëy moom moo jur phénix bi al-Anqa moom moo jur euh, Sénégal bi moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mooy secret parce que dañ euh, parce que secret doom mooy kan secret bàyyi mooy doom le fils est le secret du père moo tax nit ku nekk sa bàyyi ngay nuru waaw sa yax yi sa kii sa bi ñoom ngay nuru moo tax ñun ñëpp ñu nuru maam Adama safran mais le secret bi sallallahu alayhi mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu te loolu yëpp day day day day génne sur le fait que nuun moom mooy première lettre bi njëkk a wàcc ci xaraf yooyu ci bi yàllay wàcce mais aussi moom moo tëj maanaam kon moo ubbi moo tëj maanaam ci boo xoolee numéro saar bi bi mu waxee noonu amatul beneen ci ginnaaw bi mu ne Xuseynun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dot la bu rëy lil aadi ñeer noon yi maanaam mooy boo ko mbëkkee la gaañu su dalee sa kaw nga gaañu moom montagne moom boo taxawee ci suuf mu màbb sa kaw nga am problème mais yow it soo nee dama koy soog nga dem mbëkk deret di bëree tuura rek waaye moom du yëmbatu yonent bi sallallahu alayhi noonu la mel ci noonu yi wa jawdun waaye taw bu foor maanaam taw boo xam ne na dal ahbaab fa soppee usri boo xam ne xeeb na bil xatuun yi ci dorceet taw bi te dëgg-dëgg nag daxalu dugg nañ bi diinillaahi ci diini yàlla ji faw jan di mbooloo wa afwaajan ak mbooloo yu bare bare ala xadari ngir ragal rek ci ragal rek alxufuuni dee ragal dee rek mooy almawtu rek boo ko wa bil ghazawaati te ci xare yi wal aayaati ak xarbaax yi kéemaan yi muy ñaari xeet yëpp kéemtaan yi ak alquran jaawu ci la ñu dikkee de kamaa kem li nga xam ne jaawu loolu la ñu dikkee minal wajhi ci sababu xar kanam almazuni gu taaru la mooy gis yent bi sallallahu alayhi wasallam rek gis xar kanam ne non kii moom bu mu wax dëgg la wala gis ko rek daal di kii moom mënta du bokk ci caaxaan kii xar kanam kii ma gis kii non kii moom amul caaxaan lépp lu ñuy wax wax caaxaan non kii moom bu dee mooy yenente bi kii la dëgg sallallahu alayhi wasallam ndax taaram bi yàlla dakaa mayoon taar boo xamante ne moo ëpp doole taar yi ci des yëpp comme ni mu ko waxee moom ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yent yàlla Yuusuf dañ kaa wàllu taaru àdduna nit ñi moom moom moo am taar bu mat bi moom yenente bi maanaam yenent yàlla yunus alayhi salaam genn waaru taaru yenent bi la am sallallahu alayhi wasallam léegi moo tax question bi soulevé foofu mooy lan moo tax yenent yàlla yunus alayhi salaam ba ko jigéen ñi gisee ñuy dagg seeni loxo te yenent bi sallallahu alayhi ñu bari di ko gis nii te du leen def effet boobu man nag moom moo gën a taaru tontu bi mooy ne yenent bi sallallahu dafa amaale woon jalaal boobu maanaam mooy li muy taaru taaru taaru dafa am woon benn charisme bu exceptionnel loolu moom moo tax day séddal maal ñu ngi koy wax radiyallahu ci beneen ci mim mim yëbi bi mu naan ma wa man ra'ahu mufaajatan yahabu bihi amma muxaalituhu sa salami wala sa'ami yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mel mooy wa fa za'idu salami waaw yonent bi sallallahu mooy ne ku ko gis ci mbetteel rek day tiit maanaam da koy ragal danaan yii kii de moom kii maanaam day de loin boo ko gis wala nga bett ko rek nii maanaam nga koy doog a gis da da day ab charisme bu rëy bu mu lay dugg waaye ku jaxasoo moom nag rek di ko yokk di yokk di ko bëgg nañ njëkk man xaw ma woon ne nii la woyofe xaw ma woon ne nii la kiiwee maanaam boo koy gis de xam nga leneen mu dal nit ñi ñi gis ci télé bi. maanaam gis kenn ci télé bi wala kii yaa am yu kii moom nangam nangam yéen tout ça mais boo toogee moom ngeen waxtaan ngeen kii rek nga comprendre ki ndekete kii woy fu ngeen kii maanaam nitu la xol bi dara nit ku ci yooyu noonu loolu yeneen moom moom moo ko incarné woon ci anam jim gën a mate loolu moom moo taxoon am ndaw su ñëwoon di wax ak moom wala waa ñu ñëwoon di wax ak moom benn waaye la ñu taxaw toog mais dañ ko gis muy lox ak yéen fàttaliku xadis bi yéen si saa saa woolu woon gaa yi euh, euh, guddi mi nag maanaam ñetti fan yooyu ñu julli ba pare am yéen si saa saa pare julli bi seen ay gaa yu toogoon ñaar ñu toog fële mu ne wool ma leen biñ leen woowee gaa yi ñëw seen fii nii di yëngatu parce que yéen fii woolu woolu na leen yéen si saa saa du leen bu leen tiit du graw xanaa doo leen ay jullit ñu ne ko ankay ah mais lu tax julli woo leen ñuy julli gën euh, dañoo julli woon ba pare mu ne ah mais boo nit ñëwee ci jàkk ci fekk nit ñi julli ba pare bu leen wax ne julli nañ ba pare julliwaat leen ak ñun ak nit ñi daal dem maanaam mais mooy boo ko doo gis rek moom yent bi saa dafa àndoon ak charisme boobu li muy rafet rafet daa ànd ak charisme boobu sallallahu alayhi wasallam moo tax ci ci mu toogaloon di wax ak moom kooku da ko doon doo gis ñëw toog di lox di dox mu ne ko mu ne ko déedéet bul def nii innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulu qadila bi Makka bul bul def nii man doomu benn jigéen laa woon rek boo xam ne jaamu yàlla la amatan waaw jaamu yàlla la boo xam ne da daan lekk eh, yàpp bu wow mooy comme genre keccax mais ci yàpp ci Makka man genre boobu rek man loolu kooku rek laa doomu kooku laa voilà maanaam jarul ngay <laughs> ngay lox fa di tiit tiit yu metti yi parce que yent bi saa xam loolu nag dafa def différence am ak yent yàlla Yuusufa alayhi salaam moo tax nga koy mën a gis ngeen ci voilà te maanaam taar gi du ëpp doole charisme bi charisme du ëpp doole taar gi voilà mu ne wannaaba bi foofu lañu war tàmbale wannaaba wattu wuttu wuutu na bii ci ci ci moom albuduuru ay weer maanaam weer ya li muqtadi ñeel képp koo xamante ne aji fas yéenee roy ko la sallallahu alayhi wasallam képp ko bëgg roy rek yàlla wuutool na ko ay weer te mooy saxaaba yi radiyallahu anhum fii nag da ngay gis Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu dafa utiliser expression bi yéeme parce que bu waxoon wa naaba bihi nujuum doon na dox ak xadis ba ne asxaabi kan nujuum saxaa comme ay weer comme ay biddiw lañ mais comme que weer wi moo leen gën a rëy te yeneen bi saa salaam moom ci boppam dañ koy wax al al badr wu mati moom mu ne ñooñu tamit loolu lañ mel ay weer lañ ñoom ñëpp koo ci gis gis nga yeneen bi saa salaam saxaaba yi radiyallahu koo ci gis gis nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme nañ koy fàttalee léeg-léeg sahaaba yi radiyallahu anhu boo leen seetloo bu ñuy jàng xadiis bi dañ koy seetloo sahaaba yi gënoon na nekk xale ñoom ñoo ñu soxaloon suñu diine ji parce que képp kenn ci ñoom ñoo bokk géej gi nekk mooy géej yenente bi sallallahu alayhi wasallam képp kenn ci nekk ci ñoom day wax ci làmmeenu géej kenn ci ñoom caractéristiques yi caractérise géej gi moo la caractérise képp kenn ci ñoom radiyallahu anhum Euh, euh, euh, ku ku ku la ku ku ku la gis ku jëflanteeg yow say wax seen yëpp mooy bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te képp kenn ci ñoom day remplacer keneen ki loolu moom moo tax léeg-léeg buñ naan par exemple diw sangam ci saxaaba yi nii la meloon diw moo gënoon a mel nii moo gënoon a kii gën a jàmbaare kii moo gënoon a feeñ ci lii kii gën a loolu li muy tekki mooy ci kooku la mbir mi gënoon a manifester woo moom la gën a feeñee mais tegtalewul ne ñeneen ñi meluñu noonu ñeneen ñëpp lépp lu ñu taggee keneen rek xamal ne saxaaba yëpp ko bokk ñoom ñëpp nuroo jikko yooyu ñoom ñëpp nuroo melo woowu boobu ñoom ñëpp mooy comme li suñ Babacar si doon wax rek kii nga kullum batalu ñoom ñëpp ay jàmbaar la amul ci kenn koo xamante ne dañ koy gis-gis ay tuune ci moom amul ñoom ñëpp ñoo nuróo te loolu dafa am solo voilà ilaahi yow buur yàlla sama maanaam comme képp ku bëgg a roy yeneen ci bi rek sallallahu alayhi wasallam tamit da ngay roy saxaaba yi de radiyallahu anhum moom faw nga boole leen ci mbir képp koo xam ne nga bañ saxaaba yi comme yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ni mooy bàyyi maam bokkoo ci waaw bàyyi ngeen leen ma sama saxaaba yi képp ku leen lor man nga lor voilà ilaahi yow buur yàlla sama jaaziyan yàlla na nga fay xayral quruni gën bi maas maanaam ñoom maas boobu ñu gën ci maas yeneen bi sax wax na ko sallallahu alayhi wasallam te xadiis mu ngi ci Sahih al-Bukhari bi ne yàlla bi ñuy tànn quruni maanaam génération yi daf leen doon tànn par benn par benn mais dafa jël génération bi gën ci génération yi mu boole leen ak man ñoom ñoo gën ci génération maanaam man daf maa dimbali loolu dara mu ne daf maa génnee ma bokk ci biir génération bi gën ci génération bi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom yent saa sam boole leen ci maanaam yent saa sam moom dafa gis sax ne loolu teraanga la ko ko yàlla defal maanaam moom ci boppam mu nekk seen biir bokk kenn nekk kenn ci ñoom ànd ak ne ñoom ñëpp ci moom lañu juddoo ci baatin ñoom ñëpp moo tax saxaaba yi radiyallahu ñoom ñoo takkook yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baatin loolu moom moo tax yonent yi alayhimu salaam ak saxaaba yi radiyallahu ñun munuñu euh, gëndale maanaam munu seen seen ay mbir maanaam munuñu ko munuñu ko comprendre am ci dégg-dégg bi ma bi war munul ne moo tax Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu bi mu gisee benn waay. mu laaj ko yéen ci yàlla Muusaa sa xam xaal am kenn ku doon laaj benn kenn ci wàllu yi ñu toog ni ay wàllu yu bari toogoon kenn ne kenn ci ñoom ni man de xaal bi yéen ci yàlla Muusaa sa xam nekkoon bi muy wax ak yàlla keroog bëggoon naa ko xam rek am keneen ku koy tontu naan ko xaal sàngam la mu ne ko déedéet ci wax yaa fulan laa tafam yow di di bu def loolu parce que ñun ñun bu dee yeneen yi la ak saxaaba yi radiyallahu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi radiyallahu ñun mënuñu interpréter seeni mbir lu ñu lu tax mu ne parce que yow su doon am yonent nga wala nga bokk ci sahaaba nga mën a wax ne xaal bii la parce que bu boobaa moom maanaam am nga niveau bi mais comme bokkoo ci ñoom ñun wàllu yi mënuñu am benn maanaam ñooñu dañ dañu sut leer en fait ci anam goo xam ne ñun mënuñu interpréter seeni mbir ñun liñ mën a def rek mooy lépp luñ ci yàlla wan ñu xam ne ñun lii mooy li ñu ci yàlla wan ak li ñu ci may mais loolu noonu bu dara lu toq ci biir géeju ñoom li leen yàlla may ci jëmbi benn événement sax loolu moom moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu war a am respect bu mag a mag ci ñoom ak yeneen tii day yéen alayhim salaatu wassalaam masalan te yéen ci yàlla Muusaa ni mu doon doxalee ak Seydina Xadir alayhi salaam masalan mais daf ciy bëri loo xamante daf ñoo sukk trop Seydina Xadir alayhi salaam c'est moom ñun moom moo ñu mën a jaaxal te moom ay mbiram mën na réer mais lan ngay xalaat ci yeneen bi wala nga koy xalaat ci sa ci saxaaba yi maanaam saxaaba yi yeneen bi sallallahu moo tax loolu lu mat a bàyyee xel la ci seeni biir bu ñàkk nag yàlla lu mu lay wan ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom maanaam yàlla ubbi la ay xam-xam yoo xam ne day am lenn loo xam ci ñoom mais xamal ni lu la yàlla ubbee segam nekkul ñoom seen niveau maanaam lañ la wan topp rek la ci biir géej gi moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu euh, biñ ko waxee ne ko yi nga wax yëpp yëpp yëpp daf ne non saxaaba yi bokkuñ ci de maanaam yi maam yi ko yàlla may naan fii ba bopp tubay wala ay la ko dalee ci tàmbale baat bu fële man maay tëgg ñëpp ak loolu saxaaba yi bokkuñ ci de saxaaba yi radiyallahu anhum beneen niveau la maanaam beaucoup niveau en fait ñoom ñi wuutu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy aju làkk almaa làkk almaali kaw yëpp lépp lu kawe rek ñoom ñoo ci féete kaw maanaam parce que ñoom jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa am jàkkaarloo moom ñun ñi ci ginnaawoo dégg yenente bi lañ am sallallahu alayhi wasallam ki am gis gi dégg gi jàkkaarloog moom ak ki kii dégg kese bokkul te comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam mooy incarnation buur bi ci nekk nekkam ak yàlla ak ay turam ak meloom ñoom kooku lañ am jëmm ji udul ñoom ñëpp a maalu mooy comme li imam an-Nawawi wax rek raxamala maanaam moom ijmaa ne saxaaba yi radiyallahu anhum kulluhum udul ñoom ñëpp ay ñu maandu lañ képp koo moo tax bokk na ci ni ñuy xamee ne nit ki nit ku bon mooy mu am kenn ci saxaaba yi ku muy am lenn lu mu koy ŋàññe kooku loolu mooy wane ni kooku nit ku bon la loolu mandarga mbon la te mandarga mbon mu ngi koo féete kaw ñun ñëpp xasanu ak a ñoo rafetal istixlaafa ni ñu wuutoo diini diini ji ni ñu taxawee ni ñu taxawoo diini ji ci ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak a ñoo rafet nañ ko defee xanaanallaahi yàlla ñu yàlla musal loolu lay teg xanaanallaahi musaluk yàlla min na jim ci yoon woo xam ne si waamaa wuute nag la nga xam ne xat dëgg-dëgg intahaju ñoom jiiroo woon nañ ko yoon wuute boo saxaaba ya nekkoon moom yàlla nañ ci yàlla musal maanaam am solo maanaam euh, li gën a kawee ci sóobu ci yoonu yàlla mooy nga jël yeneen bi saa def ko royukaay ci lépp mais aussi saxaaba yi radiyallahu seeni wax seeni jëf yëpp mooy nga di ko bàyyi xel di ko gis parce que ñoom ñoo jàkkaarloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey saxaaba yi moo tax lii Shia yi ak ñemel ni ñoom ni ñu def mooy di jéem a ngaani saxaaba yi radiyallahu anhum kenn ku ci nekk ñu am lu la wax wala yu mel noonu loolu li mu indi moom mooy diini bu baaxul rek loolu rek lay teg moo tax al-Imam Ibn Qayyim wax na lu am solo rahimahullah mu ne boo laajee yawut yi ñan ñoo gën ci nit ñi ginnaaw yonent yi ya yenent yi yent yàlla Muusaa nasaraan ñi doon ànd ak yent yàlla Muusaa boo laajee nasaraan yi ñan ñoo gën dañ naan la apôtre yi mooy ñi doon ànd ak yent yàlla Isaa boo laajee chiites yi ñu leen ñan ñoo yiis ci nit ñi dañ naan la ñu daan ànd ak yenent bi voilà est-ce que loolu yenn mën na est-ce que loolu yenn mën na nan la ñii gënee maanaam maanaam mooy ne yahudi sax lañ gënu gëmel ak nasaraan ndax au moins ñoom comprendre nañ ñi gën ñee ñi daan ànd ak yeneen yi alayhi salaam te sahaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu ñu euh, ci gën ñëpp de maanaam wàllu yëpp soo leen jëlee wàllu yi ñoom ñëpp ñëpp def y compris ki leen tëj gën leen a féete kaw ñoom ñëpp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ëpp ñoom ñëpp boo leen saxaaba bi gën a ndaw ci saxaaba yi te amul ku ndaw ci ñoom ñoom ñëpp soo boole moo leen gën ci anam koo xamante ne comparaison munu fa ne maanaam loolu loolu moo tax euh, saxaaba yi radiyallahu nekk vrai vrai vrai royukaay yi maanaam tey boo xoolee état d'esprit bu tarixa bi ni muy doxee mooy ne alquran waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñuy doxale ñoom ñooy suñu royukaay moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne say saxaaba ñooy sama yos ànd ak yow xeet ñooy ñi ànd ak man maanaam ñoom comme sama saxaaba laa leen jàppe maanaam lu tax maanaam ngir ñoom ñoo nekk seen ay maanaam ñoom ñooy vrai taalibe yi samay saxaaba maanaam yoonu yu saxaaba yi tegu woon ñoom yoonu woowu la tegu loolu moom moo tax ab taalibe tijaan ñooñu la war a viser def leen ay royukaay waaw moo tax mu ne ah ñoom de ñoom ñoom mu ne ñooy albuduuru ñu muqtadi moo tax mu ne la la lool mais ñooy weeri ñeel ki nga xamante ne ñoom ñooy roy ñooy seen royukaay ab taalibe tijaan pire dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi lay def royukaay saxaaba yi radiyallahu anhum njàngaleem Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu yi nga xamante ne ñooy vraiment yi yi ko yàlla jagleel yooyu lay maam yooyu noonu yu lay boole jël leen rek tracé yoonam nag du gëstu leneen parce que justement moom mooy tax ñu nekk ci euh, crèche crèche yenente bi sallallahu alayhi taalibe Tijaan yi dëgg-dëgg pire ci crèche yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yonent bi uuf la yonent sallallahu moo leen uuf moo leen uufal boppam di leen toppatoo ci anam goo xamante ne maanaam moo raw nii yaay di toppatoowee doomam du ndaw du du doogu juddu ku ci génne sa bopp nag ku ci ku génn dañ yaa génne sa bopp mais loolu moom mooy seen xaal loolu nag euh, moo tax saxaaba yi radiyallahu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dalee na tafoon seen bopp parce que daf ne al al naasu dégg nga al ah, ah, naasu ah, bisaarum no wala shi'aarum nit ñi lan lañ mooy yére yi yére yi ci biti nii maanaam wàllu yu mag yi xataa ñun doon wax. ñooñu ñu ay yére yeneen bi la mais nee sa ansaar wala ansaar ñoom sous-vêtements yi mooy yi nga xam ne ñooy takk dëgg dëgg ci yaram bi ci yeneen bi sallallahu alayhi mu ne law salata naasu waadiyan la salatu wa la salatu waadiyal nit ñi yëpp ko man yi nekk man foofu laa nekk law lam akun minal muhaajiriina la kuntu rajulan minal ansaar bu ma nekkul woon bokk ci muhaajiruun yi maanaam gàddaayam jóge Makka ñëw Madina kon man kenn ci wàllam saar lay doon maanaam kon muhaajiruun yi ñëw féete kaw te loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane na ne Yonent muhaajiruun yi maanaam bu dee ah bu dee Ansaar yi rek ñoom ñooy ay suufet maanaam kon muhaajiruun yi sori nañ moom. moo tax waa Ansaar dañoo xamul loolu ci muhaajiruun yi radiyallahu anhum mais terewul ñoom ñépp <clears throat> dañoo takk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo takk ci moom bokk ci moom xaqiiqatan te loolu lu mat a bàyyi xel la ci saxaaba yi kon nag bépp yoonu yoonu gaa yi nga xam ne dañoo topp weneen bokk nag yoonu saxaaba yi moom ragal vraiment yàlla nañ ci yàlla musal wa min sharri wa min sharri yàlla nañu yàlla musal itam ci mbonu alqarini këy aju lëkkaloo ga muy seytaane xam nga seytaane waaw wa man yaqul seytaanu lahu qarinan fa sa'a qarina comme ni ko am ta alwaxe ku seytaane nekk te lëkkaloo yow moom vraiment ah hmm yow yaa bon ci nga lëkkaloo qarin en benn benn façon la tib la ci seytaane yi leeral nañ ko bi ñuy def tafsir suuratul suuratul naas voilà kenn la ci seytaane yi koo xam ne bu nit ciy juddu daa iman daa iman su nit di juddu rek kooku day ñëw seytaane boobu maanaam iblis da koy délégué maanaam iblis moom képp doomu aadama ju juddu na iblis délégué na la kenn ci gaa yooyu mooy moo kooku mooy xarin kookoo tudd xarin xam ngi lëkkaloo kooku day féete ci sa côté càmmoñ hmm? waaw côté ci sa xol foofu lay féete yàlla yabal it benn malaaka bu nekk ci sa côté ci sa ci waaw kee moom lépp lu bon moom da lay ci jéem a influence sauf que alhamdulilah ba amul influence ci yaramu nit ki kooku am na influence yu bari yu munul ne moom influence am yépp mi ngi yem ci ah comme li wax alladhi yuwaswisu fi suduri nas moom day jax-jaxal rek ci dënnu nit mais day fexe di jax-jaxal rek di wax voilà mais amul accès ci nit ki ci xolu xol bi mais mais day day déposer ay idéem ci biir dënn bi léegi nag après bu ko déposer loolu rek la mën def boîte à outils la quoi mooy boîte ah. <laughs> boobu rek dafay waaw boîte comme boîte à lettres boobu foofu lay dugal rek ay déposer def soo ubbee nga jël wala nga sànni su la neexee mën nga ko bañ ubbi tamit malaaka bi tamit noonu lay def dalay moom dalay is waa saa yi te nga def lii moo gën ah, di nga def yi ah, lii ngay nar a def yi nga xalaat ni baaxul ko gënul bu ko defee yow nga xam ne ah dina affaire bi kat ndekete gënul loolu mooy xawaatir yi xalaat te ñeenti xalaat yooyu xawaatir xawaatir seytaan mooy xawaatir mooy xalaat yi jógee ci seytaan yi mooy yi xawaatir euh, nafsaani mooy biy jóge ci bakkan am na xalaat biy jóge ci bakkan am na xawaatir euh, malaki xaw xalaat xalaat yu ci malaaka mooy malaaka am na yuñ tudd xawaatir xalaat buy jóge ci yàlla ñeenti façon xalaat yooyu globalement ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy wàcc ci nit ki saa su nekk te nit ki saa su nekk comme ni maanaam comme xol xol mooy néegu yàlla bu mag bi voilà am na néegu yàlla bi baytul ma'mur soixante-dix mille malaaka dañ koy wër saa su ne ku ñëw dootoo génnewuti baytul izza am na ci asamaan bu njëkk bi foofu d'ailleurs lañ njëkkoon a ndax foofu mooy néegu yàlla bi tamit ci laylatul qadr foofu lañ ko njëkkoon a wàcc après ñu koy wàcc ndànk ndànk mais ci xol lañ ko wàcce tam muy xol yenn ci saa saa mooy doo doomu aadama mais kaaba gi mooy umul qura mooy dëkk bi nga xamante ne fa lañ commencé wàcc alquran néeg ba foofu tamit am na néegu yàlla bu fa nekk foofu tamit soixante-dix mille malaaka dañ koy wër tous les mais bu dee doomu aadama xolam yàlla dafa def ne du malaaka yi ñoo koy wër rek ñoom rek déedéet xawaatir yi ñoo koy wër mooy xalaat yi idée yi mooy idée yi voilà ñoom ñoo koy ñoom ñooy ñëw di ko wër moo tax nit ki bis bu jot dina am soixante-dix mille idées yuy rot ci xolam moo tax nit ki mënut toog rek ne duma sama xel du ne ci dara loolu mënu ko xelam di am ci lu muy ne bu normal bien sûr léegi soixante-dix mille lañ nag par jour ñoo ñëw di rot kenn ku day dem day day rot kon ku ne dem di tawaaf ni ñu tawaafee comme ni ñuy tawaafee kaaba mais comme kaaba gi normalement daa am buntu dugg am buntu génn noonu tamit la ni maytul maamur noonu la malaaka yi def de dañoo am buntu bu ñuy duggee ak buntu bu ñuy génnee fii tam noonu la mel xol xol doomu aadama xalaat yi dañoo am buntu bu ñuy duggee buntu bu ñuy génnee mais comme xalaat ni mu mel mooy comme kii romb acte boobu la yor maanaam tey boo toogoon ci buntu bi fii nii nit ñi romb bu dee ku ku ñëw rek day romb nga bàyyi ko mu dem loolu ci xel rek xalaat rek la yem mais saa yoo ko saa baal ma. nga day taxaw bu taxawee nag nga commencé waxtaan ak moom loolu mu dugg xadiisu nafs mooy waxtaan ak sa bopp après su waxtaan bi amee doole loolu mu tudd xam ma mooy nga am euh, yitte ci mbir mi mbir mi soxal la voilà soo paree ci loolu su la mbir mi su la nga am azima maanaam nga dogu mooy al azma ak dogu nag am féeg nag bu dee xalaat yu bon yi la féeg ci xamm la yegg comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp koo xam ne danga am yitte ci dara maanaam xamm xamma bi suuyin wala bi sharr ci lu lu bon da ci am yitte maanaam yàlla du la ko bindal du la ko bindal soo ko deful mais soo amee yitte bu bon bu baax ba pare nga bàyyi ko yàlla da la ci bindal tiyaaba ma benn la lay bindal soo ko defee mu bindal la fukk loolu mooy yitte bi léegi boo demee nag ba dogu ci dara loolu moom moo tax ñu leen di bindal bàkkaar même bu dee defuñu nga xamante ne dafa dem ba bëgg a sàcc def na moyens yi mu war am na résolution mooy azul déterminé wu na ne dina ko def donc action bi da gis mu commencé dem. mais mu dem bay waaj a def ay plan rek am benn affaire bu ñu yàq comme par exemple ku bëgg a dem sàcc ñëw ne jàpp ne il faut mu kii rek mu gis policier yi di romb mu daal di koy mujj a bàyyi kooku day am bàkkaaru ku sàcc mais kenn du dagg loxo bi maanaam àttee àdduna du tegu ci kaw mais àttee àllaaxira ñooy tegu ci kaw parce que amul résolution bi looloo tax ki iñaan ki ñaan gi di ko yàqal même bu fekkente ne jotu ko def dara jëmmi iñaan rek la def. parce que résolution mooy kii bu mu ko mënaloon dara ba tey faagaagal naa kii bu mu ko mënaloon dara lu baax mi mu am danaa ko jënd maanaam le fait muy am yitti boobu ci moom maanaam mu am résolution boobu détermination boobu même bu dee defut dara parce que mënul def situation yi mu defee présenté wul day am bàkkaar ki soxor noonu ki institution ak mbañeel looloo tax xam muy gaañe ak yeneen ak yeneen yu mel noonu doon xawaatir yi mais nag ñeenti yooyu maanaam ni leen di xàmmee mooy xalaat bu jóge ci seytaane ak bu jóge ci bakkan ni leen di xàmmee mooy xalaat bu jóge ci seytaane moom day ñëw delluwaat maanaam mooy seytaane mën na insister ci benn mbir maanaam euh, defal lii defal lii defal lii mais loolu loo musul def na voilà nga romb benn ki mën a la kii de danse bi tudd yow xamul lan la ñu jàngis gaa yi dem di ci ak ñu gaa yi fonke tey ngaa duggu feeg duggoo ko nag xamal ne xalaatu seytaane la maanaam seytaane en quelque sorte li mu lay digal mooy loo xam ne xamoo ko maanaam seytaane bu la digalee benn bàkkaar bu wëlbati ko digalaat la même bàkkaar bi jamais maanaam su la digalee benn bàkkaar ba nga def ko mais feeg defoo ko mën nañ insister mais soo xasee ba def nag moom dootu ko defati day bàyyi léegi nag bakkan moom mooy jël relais bi parce que bakkan bi comme xam na ni lii ñii la mel na. maanaam neex na existé na moom nag moom mooy ñëw di insister di la ko laaj di la ko laajaat di la ko laajaat di la ko laajaat moo tax loo musul def ci bàkkaar wala loo xamul ci bàkkaar nga mucc ci day yomb mais soo koy xës ba def surtout nga répété waat ko nga bàyyi ko après day problématique te bakkan bu la koy laaj da ngay nekk di ci nekk di ci nekk di ci nekk mu noot la ba nga xamante ne benn moment yow bànneex ba nga ca daan am sax dootoo ko ca amati lenn rek nga ci am mooy lan mooy métit gi nekk ci ñàkk a def bàkkaar bi soo ko defee soulagement boobu rek moom nga ci am mais dootoo ci amati bànneex ba nga cee amaan bu njëkk ba ba nga ko daan ba nga ca mooy da nga ciy làggal yi loolu moom mooy xalaat bu jógee ci bakkan moom moo lay invité ci loo xam ne dafa neex maanaam bànneexu ba bànneex da cee loolu moom boo foo gisee loolu rek xalaatu bakkan la mu am xalaatu malaaka malaaka moom li mu lay xalaat loo mooy lii baax na def ko lii bon na bàyyi ko malaaka noonu la xalaat loo lii dafa xaraam bul ko laal lii day farata la jugal def ko malaaka loolu loo lay xalaat loo lii da lay yàqal lii da lay loolu la xalaat bu jógee ci yàlla nag mooy xalaat yi nga xamante ne ñoom ñooy bëggal bëggloo ñoo lay bëggloo yàlla bëggloo la yeneen bi saa sam bëggloo la nitu yàlla bi bëggloo la maanaam euh, ngay sori maanaam euh, maanaam ngay miiru ci yàlla di sant yàlla di toroxlu ci yàlla maanaam yooyu nga xamante ne ay jëfi xol yu mag ñoo ci ne yu gaaw ci jege loola yàlla yooyu mooy xalaat yi jóge ci yàlla gis nga soixante-dix mille xalaat yooyu selon nit ki fi mu gën a féete day am yu gën a bëri ci moom bu dee nitu seytaane la wala nitu bakkanam la fi mu ne nit malaaka bi maanaam nit ku baax la nii rek wala boog vrai nit yàlla la su demee nag ba nga xam ne soixante dix mille xalaat yi yëpp yu tukkee ci yàlla kese la maanaam amatul beneen cër mooy xawaati rabbaan yi rek a nekk moom boobaa nag ci lay nekkee vrai vrai vrai vrai vrai nitu yàlla bi nga xam ne léegi xolam mooy nekk kaaba bi nga xamante ne univers bi yëpp day wër-wërloo di tawaaf ci xolam mais tant que yëggagul foofu bay na bay na lay def ci diggante bi ak diggante qarin boobu moom moo comme la faan wax wa man ya'fu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw wa yasuddunahum an dhikri wa yahsabuna annahum muhtadun képp koo xamante ne da ngaa dund di bàyyi dellu ginnaaw wa wanu maanaam bàyyiwuloo xel li yàlla wàcc ci karam bi muy alxuraan ak sunna yàlla ne dama lay bàyyi seytaane bi ngeen lëkkaloo mu nekk sa xarit seytaane bi ñu ngi di dëddloo yoonu yàlla bi rek gaa yi nag jàpp ne ñoom ñu ngi ci lu baax kon foofu la daanaka jeexee léegi nag wax ji jeex na maanaam nga gis ni boo seetloo fi mu jeexalee waxam mooy muslu gi mu muslu ci jaar weneen yoonu bokk teg saxaaba yi radiyallahu anhum waaye tamit ak ci jaar yo bépp ak tamit ci yàlla maanaam li mu ñaan mooy na ko yàlla sorel musiba bi nekk ci xarin boobu mu ne madax naa tagg nañ nag al Mustafa ka yàlla bell sallallahu alayhi wa sallam aw tagg ajiban bi yéemi maanaam dëgg-dëgg tagg gi yéeme lu tax mu def ko mu ne yaa subhaanallah li yaghfir lii ngir yàlla jéggal ma waxul ngir ma am lii am lee am lële am lële am lii déedéet ngir yàlla jéggal ma maanaam mooy di mooy sommité def bi te waxoon nañ ko keroog luy mooy jëmmi li tax lan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba mission bi jeex lépp pare la yàlla li mu ko mujjee digal mooy nag wastaghfiru sax ko jéggal maanaam nga gis ni kon astaghfirullah doole bi mu am maanaam ñu bari dañoo foog ne astaghfirullah mooy rek ki def bàkkaar alors que ki dem ba yegg ci sommité yi day jéggalu yàlla daa astaghfirullah maanaam astaghfirullah moo tax gis nga le fait que mu nekk ci wérde bi benn xooytu suluk la bu yéeme soobu la ci yoonu yàlla bu yéeme am ne fépp ci fépp ci la ne li yaghfira li bu ko fee mu jéggal ma al ki nga xam ne mooy jéggalaa koon bi nga xam ne lépp lay jéggale mën na jéggal day jéggale lu ne te te tegu ci ay conditions bi yow mi diini ci bisub pay ga mhm. wa yawmun te yawmal qiyaamati bis boobu xam hmm? tariirun euh, bis bu taru tàngoor la zamharirun di bis bu taru sedd xam tariirun bu méttee métti la hmm? waaye zamharirun zamharir mooy seddaay wu taar maanaam xam nga yàlla dafa yéeme maanaam dafay boole ay contradiction moom ci jëmmi boppam turam yéeg melo yi ay contradiction yi voilà moom mooy ar-rahmaanu ar-rahiimu ki yaatu yërmande di yërëmaate jéggale fees dellu mais moom mooy al-muntaqim mooy kiy mbugalaate di fayu maanaam euh, muntaqim mooy en vrai vrai vrai vrai traduction moom mooy mooy celui qui réprime xam nga répression foo mooy am na lu gaa yi defoon ba pare gaa yi ñëw di tamit lu méttee métti la maanaam du rek da ngaa puni yi punition bu yomb déedéet répression mooy voilà dafa tar c'est li réprime lan mooy mun mooy al jabbaar da ngay moom mooy am maanaam euh, maanaam melo yu yomb yëpp maanaam ah, al barru al ah, karimu al-Ghafuuru al-Ghaffaaru ay yii yëpp moo ko yor mais moom mooy beneen côté bi tamit al-Jabbaaru al-Qahhaaru ah al-Muzillu comme al-Mu'izzu moom mooy al-Haadi mooy kiy ginde mais mooy al-Mudillu mooy kiy sànkaate ni muy ginde noonu lay sànkaate te jëmmi li muy jaar pour gindi la jëmmi loolu lay jaaree pour sànk keneen comme ni mu ko waxee alxuraan a ngi nii moo gën a foor lépp noonu te pour gindi la yàlla day yudillu yahdi yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran yàlla day jaaree ci alxuraan bi gindi ñu bari mais ci lay jaare sànk ñu bari julli mi ngi nii mooy jaamu yàlla bi gën a màgg waaye borom subhaanahu euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne euh, euh, boo ko maanaam am na ñoo xam te dañuy julli ba pare ñu lem ko julli bi dóor ko seen kaw wala boog julli bi ne yàlla kii de ni ma doyee dalee doyee ko noonu te pourtant voilà moo julli alxuraan yàlla bi mu ne euh, wan nazzilu minal qur'aan maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin nañ ci alxuraan loo xam ne maanaam saafara la te yërmande la ñeel way gëm ñi waaye lu mu ci teg wa maa yaziidu zaalimiina illaa xasaara tooñkat yi nag alxuraan du leen yokk lu dul ak perte te mooy alxuraan maanaam yàlla loolu nag maanaam loolu moom mooy. Euh, Euh, kii maanaam nit ki su demee ba nga xamante ne day gis ne maanaam melo yëpp ak tur yëpp da leen di gis benn gisaloo maanaam mooy ci benn mbir bu ne day gis dootul gisati mbir mi mais yàlla lay gis loolu mooy jeex na ci yàlla waaw mooy lan mooy ne bu gisee dara maanaam day gis ne yàlla day ci jëm ni mbir bii lay defee dara day def contraire mooy ne yowmal xiyaama bi day tar tàngoor tar seddaay même même euh, safara noonu la mel safara dafa tar tàngoor tar seddaay voilà safara ñaari partie la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ishtaqati naaru ila rabbiha fa qaalat akalat ba'di ba'da ah gisoon nañ ko ci xel Sahih Bukhari bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Ah, safara dafa dem jàmbat yàlla ne ko man benn partie bi mi ngi lekk benn parti bi ci man nee na fa ja'alaha nafasayni yàlla defal ko ñaari nopp voilà nafasul fi shitaa'i wa nafasul fi sayf benn nopp ci hiver bi benn nopp ci été bi mu ne moo tax nokki bi moo tax jamono ji gën a tàng tàngoor bi gën a rëy ñu ngi koy gis ci jamonoy été bi waaye tamit seddaay bi gën a tar ñu ngi koy gis ci jamonoy hiver bi biir safara la maanaam benn partie maanaam dafa tar ji tàngoor tar ji seddaay hmm? abusul lu tara tar la sharrahu ak ngonam maanaam mitit gese ne xif naa ragal eh, maanaam ragal nañ ko mu ay nii yow mi nga xam ne yaay sama xertale yow mi may xertale ah ñun ragal nañ bis bi ñun bis nekkul bis boo xam ne dañ koy négliger jàpp ne bon de toute façon garawul dina ñëw ça va venir ça va parce que jour jour comme yeneen jours la déedéet ñun jour boobu dañ kaa ragal dañ kaa tiit dañ koy moytandiku parce que borom subhaanahu wa ta'ala dafa ne bu euh, ñu naan yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tada'u kullu dhaati hamlin kulla zi murdi'atin wa tada'u wa tada'u kulla zaati hamlin hamlahaa wa taran naasa sukaaraa wa maa hum bi sukaaraa walaakinna azaaballaahi shadiid yéen nit ñi da ngeen ragal seen borom parce que bis bi nga xam ne moom mooy yëngatu boobu bu tar bi war a am mooy tremblement de terre bu mag bi mbir la bu rëy mooy jour bi nga xamante ne yawma tazalu kullu zi mur kullu murdi'a kullu zi murdi'a waaw kullu murdi'atin ma ak bis lay doon boo xamante ne képp kuy nàmpal da gis day day day day sànni ci mu doon nàmpal ngir tiit pour parce que ngir responsable maam moom daal boppam la tal wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha képp koo xam ne da ngaa ci saa si ngay jur la nga ëmboon wa tara naasa sukaaraa nga gis nit ñu màndi wa maa hum bi sukaaraa yàlla ne ah màndi wuñ de mais nga gis ñu nekk mel ni ñu màndi fekk màndi wuñ walakinna azaballahi shadid mbugalu yàlla bu tar bi ñu gis li ñu ragal moom moo leen tiital voilà comme ni ko alxuraan di waxe yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa sahbatihi wa baniihi wa fasil ah déedéet boobu li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yawmal qiyaamati mooy bis bi nga xamante ne nit ku da ngay nit ki day daw yow ma yafirul mar'u nit day daw yow ma min akhihi mbokkam ku mbokkal ndey ak baay mu séen ko ci mbooloo mi daw bu ummihi yaayam da koy séen daw wa abihi baayam da koy séen daw wa sahibatihi daan àndal te ku waxul sax jabaram parce mën naa ànd <laughs> kenn daan dëkk moom fekk du jabaram mu ne kam daan àndal ku jigéen wa banihi ak i doomam yëpp danañ di daw lu tax mu ne parce que li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi bis booba kenn ku ci nekk da am say mbir yu la doy sëkk say doy sëkk soxla woo di gis keneen muy am lenn lu mu lay tegal benn xeetu problème boo xamante ne daf da la koy tegal loolu soxla woo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay alquran yoo xam ne dañuy leeral bis boobu mu ne ah, ñun bis boobu ragal nañ ko de kon nag ilaahi yow buur yàlla yow buur sama yaa ilaahi eh yow buur yàlla yow mi nga xam ne yow yaa ñu moom yaa yilif ñëpp yaa ilaahi eh, yow buur yàlla mi nga xam ne yow yaa yabal yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahi sama borom ah, ah ko yàlla woo na ko ilaahi eh way yàlla yàlla eh, eh way yàlla ah. tawbatan maanaam. ak tuub de ak tuub de laa sama tuub de hein tuub de laa soxla qabla al manuun yi laataa dee maanaam manuun xam nga doon nañ gis ci luga yi manuun lu mu doon teg waaye fii beneen la mooy dee loolu tamit beneen maanaa la ci manuun ilaahi yow buur sama rabbana yow mi nga xam ne yaay suñu borom yow mi ñu moom habliin yàlla may maanaam parce rabbana rek rek yow suñu borom mi ñu moom yow mi nga xam ne yow yaa ñu yilif yow mi nga xamante ne yow yaa yëwénal suñuy yow mi nga xamante ne suñuy damm-damm koy jañ yow mi nga xam ne yow yaa suñu buur habliin na nga yow mi nga xam ne yaa ñuy yar tamit mi ñu bind amal ñu loolu yëpp day tekk rabb rabbana yow suñu borom habli yàlla nga may ma najaatan ak maanaam hab hiba mooy maye boo xamante ne liñ lay may yàlla rek maanaam yow mënoo ci dara lépp amul mérite bu ci am ba pare mënoo koo defal sa bopp comme li amaa la yahabu ko neex doom bu góor may lu ko neex doom bu jigéen aw yuzawwijuhum dhukraanan wa inaasan wala moom mu boole leen ñu nekk ay non ah, astaghfirullah mooy may ku ko neex doom bu jigéen yahabu liman yasha inaasan ay doom yu jigéen wa yahabu liman yasha dhukura mooy may ku ko neex ay doom yu góor waaw doom yu jigéen ñi la la ko tudd aw yuzawwijum wala boog mu jax boole leen ñu nekk dhukrana eh, wa inaasan ay góor ak jigéen wa yaj'alu man yasha mooy def ku ko neex mu jaasir du am doom mais parce loolu yàlla rek ko koy may voilà dafa am foo gisee xëpp waaw ah. wa hab lanaa min ladunka rahma ah ya may ñu yërmande gu tukkee ci yow parce que loolu yàlla rek koy may ay mbir yëpp loo xam ne alxuraan fi utiliser baat boobu rek mooy wahab maanaam da wax foofu mu am ay hab lanaa nakantal wahab ak wahabalahu yooyu bay gis ah alxuraan su koy wax rek ay mbir lay doon yoo xamante ne kenn mënu ko may keneen ba pare euh, yàlla bu la koy ci am moo tax wahab moo tax turu yàlla boobu ki koy doon maanaam ki ko hérité ci yàlla ki koy incarné maanaam muy feeñee ci yàlla borom subhaanahu wa ta'aala mooy ki nga xamante ne day def te yàlla rek te tax amul beneen intérêt xam nga tey par exemple euh, mooy comme par exemple boo yoree sa doom li ngay financer ci xale bi mu nekk liir amul benn intérêt bu ci aju mais danga kaa defar rek parce que moom la quoi maanaam yow xaaroo ci dara xawu xaar ci retour xaaroo ci kii amul lenn loo amul intérêt bu ci aju lu dul rek ne. xale la sama doom la dinaa ko topp fa maanaam may boobu noonu te mu gratuit nga ànd seeg cawarte koo xamante ne même bu la boo doon nelaw mën ngaa yeewu ngir defaral ko bi boroomam wala xeet yooyu te keneen mënu la woon a yee waxtu woowu ak yu mel noonu loolu mooy mooy mooy mooy may mooy xiba mooy may boobu maanaam kon nit nit ñu fooree ci yàlla ba nga xam te yàlla maanaam ruuxam la ko may voilà waaye mu ne kon habli may ma najaatan ak mucc wa asli ak sama cosaan maanaam ñi ma meññe moo way jur yépp maam yi ñooñu may leen tamit ak mucc wal mashixati ak sëriñ si am sama sëriñ bi ñépp may leen mucc hmm? wal xatiini ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy topp yi maanaam ñu topp sama ginnaaw topp samay tànk bëgg di di nekk ci sama liggéey nekk ci li ci ci ci ci sama njàngale ñëpp tamit may leen ak mucc hmm? wa ahbaab yi ak sama soppe yi wa zil ak ñu way rafetal yépp képp koo xam ne rabbi yow sama borom ilay naa jëm ci ñun képp kuy rafetal jëm ci ñun rek tamit yàlla may ko mucc ndax xam mucc moo gën a jafe mucc mooy li gën a jafe lépp voilà comme li waykat ba wax eh, imam Ghazali daf ko doon wax rahimahullah naan laa tas'alan ah, amman hawa kayfa hawa bal sa'ilan amman naja kayfa naja bul laaj ci sànku ni mu def ba sànku fi jaar ba sànku ci loolu bu ko laajte parce que bi li fi nekk ci ay tentation ci problème ci ay lu la mën a réeral ay ay ay mbir yoo xam ne dañoo lënt yi nga xamante ne day tax nit ki du xàmmee bu baax ak yooyu mais dañoo bëri mën koo sànk dafa bëri loolu boo ko laajte yow li nga war a laaj question bi nga war a posé wu kii mucc na mais nan la def ba mucc quoi waaw loolu mooy question la boobu moo pertinent mais kii lu mu def ba sànku mais tax ñu topp diw mais tax ñu sànku maanaam nga gis question boobu mais gars yi mu xamul lañ dam dafa am sànku déedéet li leen mooy ay soit day nekk ay passion wala mu nekk ay ay maanaam passion pulsion ak yu mel noonu wala mu nekk ay subuxaat mooy lënt lënt subuxaat vraiment di ko wax sax trouble ay trouble voilà problème de distinction pour distinguer dara maanaam manque de discernement voilà loolu loolu moom daa bëri li nga xamante nag moom mooy li li li li li li li ñaar yooyu la te dañoo bëri te tout le temps yi trouble yi yëpp ñu ngi fi mais ci mucc moom moom ñu ba mucc looloo kéemaane maanaam ànd ak loolu yëpp nekk ci àdduna bi durant toute sa vie mu mën a loolu yëpp ba mucc finalement amul dara lu ko ci sànk wala boog ba mu ko sànkee benn moment dellu si waat na loolu moom moom moo jafe kon nag may ñu may ko ñooñu ñëpp même ñu rafetal ñu mës a def lu baax ci ñun ñëpp defal leen ko maa ànd ak jami al muslimin booleen jullit waaw waaw ànd ak booleen jullit jullit ñëpp defal leen ko wa alfu bi'ati Euh, junniy fulandi ci bi'atul xalq ci fulandi mbindi fi maanaam nombre yàlla li nga bind yëpp multiplier ko par mille ba pare ñu multiplier ko par le nombre de créatures maanaam yooyu yëpp nga defaat nga def ko rabbi yow sa borom mina salawaati ci ay julli defal loolu ci ay julli lu tollu loolu ci julli fil barri maanaam ci yenente bi nga xam ne sallallahu alayhi wa mooy ku baax ci al bii mubiin mooy ki nga xamante ne moom mooy kii euh, ki ki ki ki bir la ay mbir te rafet la ay mbir sallallahu salaamin tiit nga boole ci ah maanaam ci fulandik yooyu nga nga fulandiku ci ay mucc ay sëlmal deete zalika ba pare nga nga nga fulandiwaat loolee nga jot a wax yi ñu jot a wax yëpp nga fulandiwaat ko alfa algum ci junni junni yoon mooy million deux millions de fois yooyu yëpp nga defaat ko yoo xamante ne maanaam lépp nga def ko muy julli ak ay sëlmal ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy kon ay milliards yi milliards yi milliards parce que ay millions yi déjà mille fois nga war a def lan nombre de créatures bi yëpp ci ay julli ak ci sëlmal yoo xam ne yooyu yëpp da koy multiplier waat par un million yooyu yëpp nga julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi nag yaa ummu yoo xam ne dana matale al ala ñoñ bi maanaam waa kër yonent bi yëpp sallallahu alayhi wasallam te buñ ko waxee ci wàllu julli ñun ñëpp jullit ñëpp lay lay duggal waaw waa kër yonent bi sallallahu alayhi waxee ci buntu euh, azaka mooy wax banu Hashim ñooy shérif ñooñu duñ jël azaka duñ jël sarax buñ ko waxee ci buntu tagg mooy nit ñu baax ñi mooy maa ngi tàggee yenn bi sallallahu alayhi ak waa këram mooy yenent bi ak nit bu baax ñi maanaam ñi topp tay tànkam waaye bu dee ci julli la ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na muy julli ci yenent bi mooy waa këram mooy julli yépp yaum mooy wax ne dana matala al ala ñoñom yépp xëy na ay jamono baada xëy na ginnaaw jamono maanaam mooy fii jamono ngi dem rek abadan abadan abadan biir julli ci yenent bi sallallahu alayhi ci lu toll noonu moo tax way wi jeex na fii waaye mu tekki ne wa inna nazma naka way wii nag yegg fii doy na sëkk zaate laa gën kay sàkku képp ko xamante ne da ngay sàkku dara way way way bi doy na bëgg vraiment xam gëddu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam way war na la doy ci nga am ci loo xamante ne mooy bagage bi lay permettre nga mën a avancer léegi ci sa ci sa yoonu yàlla képp koo xamante ne bëgg na xam lettre euh, maanaam baat yi nga xamante ne moom laa ci dëxëñ ay duuna ak ayni ak diini ah mazuni xatiini ah, ak yeneen ak yeneen yu bari bari ci ay baat alxatuuni xamiini xanaanu manuuni ah yooyu yëpp ay baat la yoo xamante ne dama ko indi wax lu bari bari bari ci biir xasida bi parce que xasida way dafa bokk ci arab maanaam li nga xam ne noonu la poésie di demee mooy boo utiliser benn baat comme xaafiya maanaam ci rim bi ci fin bi mënoo ko utiliser waat avant sept bayit mais loolu dafa fekk ne maanaa yi dañuy nekk benn mais comme fii maanaa yi du benn moo tax mu koy mën di utiliser lu bëri voilà mais moo tax way wi bokk na ci tamit mu yéeme ci côté boobu moo tax mu ne kon ne tag gi ñu tag yeneen ci bi daf dëgg saa sa wax yàlla yéeme na que yéeme na aussi non seulement ci bi mais yéeme na aussi ci fond bi yii mi nag ci le fait que mu nekk jàngale maanaam en même temps loolu day wane mentalité Cheikh Siraj Malik radiyallahu anhu maanaam le fait que moom même buy tàgg yenente bi saa sam du nekk rek ci côté émotionnel bi kese mais day nekkaale côté jàngale en même temps di retracer waat ay fait di retracer waat ay euh, am ak ay ay ay ay mbir yoo xamante ne ay symbole la ba pare di di di mettre le le le kii l'accent ah ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ëpp solo day wax ci gane àdduna yeneen bi saa saam la ko tuddee ne ci ci loolu la ko mais boo xoolee événement yi mu ci retracé yëpp day wane ni kii wax dëgg yàlla matoon na mu ñëw et que bu ñëwul woon maanaam yeneen bi saa saam noonu la ko tàmbalee nabiyyun attariyun maanaam héros la boo xamante ne bu fi ñëwul woon moom dëgg yàlla àdduna moom kenn xam ne muy mais moom ci yeneen bi bu amutoon dara du am. vraiment tagg gi yéeme na ci mboolem anam yi ak it njàngale bi nga xamante ne moom la ci def ci baat yi moo tax ab taalibe de bu ko sàkkoo maanaam bu xamee maîtriser baat yi mais day am vocabulaire bu rëy rëy rëy rëy parce que ay mots yu difficile ñoo ci nekk yu compliqué xam yu mat yu jafee xam ñoo ci nekk ba pare mu nekk ay lafzul mustarak ak ay abdad maanaam ay noo yoo xam moo yoo xamante dañuy am sens yu bari comme ni ñu ko waxee woon ci ci làkk yi waa exemple bi ñu joxe sax ci wolof mooy comme fay voilà fay day tekki fay fay ma sama xaalis fayal lampe bi wala taal bi muy fay boobu ak fay bi nga xam ne moom mooy abandon de domicile conjugal yëpp ay fay fay la fi ñu koy dugal ci lay tekkee lii wala lee baat yi yëpp dañu doon jëfandikoo yu bari bari bari ngir mu mën a expliquer benn mbir. maanaam mu mën a ay mbir yu wuute ak ay xaqaay ci yeneen bi saa sam yu wuute moo tax nag doy na képp kuy sàkku nag way bi wa doy na ba pare dafa utiliser wàllaat beneen mbir mooy yëpp fii day tekki maanaam xam nga doy na lay tekki dana doy lay tekki mais daf koo def tamit ngir mu tekki nombre de vers yi am ci way wi ndax yaa ñaari yaay maanaam bi ko tàmbaleeg bi ko sës maanaam benn bu ne dix la nga boole leen muy vingt ak kaaf bi muy vingt muy ñaata muy quarante ak faa bi nga xam ne quatre-vingts la muy cent vingt way wi kon ci kaw lépp cent vingt la boo xam ne bayit bi bokku ci bayit bii day tëj di wane loolu ndax julli na ci yeneen bi ba pare sallallahu alayhi wasallam kon cent vingt bayit yi ñoom la mu ne la kon yegg si ga ba pare mu teg ci ne kon naf nii sama woy muy wii mën na nekk ne sax boole na ci yeneen yépp xes buhu maanaam wattu ko maanaam sauvegarder ko bàyyi ko xel xam li ci nekk jéem ci teg sa tànk hawzu sujuni moom mooy amuk nam nam yi maanaam xemmem ci fi lépp loo xemmem rek soo ci bëggee jot rek maanaam wattu wàññi comprendre li maanaam jéemal saisir sens bi nga jéem ko def sa credo ci sa àdduna nga def kon foofu la yam yàlla na ko yàlla fay ngeen di fay yàlla nañu yàlla may tamit ñu jariñu ci voilà ñu jariñu ci ko ñu saisir dëgg-dëgg mbir mi alhamdulilah voilà borom subhaanahu wa ñu ngi koy sant tamit ci dimbali gi ñu dimbali ñu def ko ci fukki fan yi nga xam ne fukki fan gàmmu yu njëkk yi mooy fukki yu njëkk yi te tilka comme li xam yu mat yaa ngoog waaw bi muy wax ñi aji naan boo leen kiiwul mënula rendi deret boo leen ko amul nangeen ngeen woor ñetti fan ci aj gi ak juróom-ñaar soo leen delloo fukki yu mat yaa ngoog voilà alhamdulilah waaw maanaam kon euh, waaw parce boo xoolee sax dix ci la kii di mate maanaam boo xoolee